ñu ngi woon ba léegi ci xew-xew yi nga xam ne ñoo xew ginnaaw ghazwatu al ahzaab ak ghazwatu bani la ci jataay bi weesu ñu gisoon ray gi nga xamante moom lañu rayoon ki nga xamante ne mooy abu rafi' di salaam ibn abil huqayq annadari wa kaana bi xaybar aw bi ardi min alxijaaz muy rey gi nga xam ne moom la ko waa aws daldi woon rey ginnaaw bi ñu gisee waa waa xasraj bokk ginnaaw bi ñu gisee ne waa aws rey nañ ku mel ni kàccoor bu toll ni Kamb ibn al-Ashraf en plus moom mii di Abu Rafi' Sallaam ibn Abil bokk ci ñi nga xam ne ñoo mobilisé woon convaincre al-Ahzab Quraysh Ghatafan ak seeni alliés ngir ñu dal seen kaw gisoon nañ li nga xam ne noonu lañ deme foofale Xaybar ci njiital yonent bi aleyhi salaatu wasalaam jiitaloon anhu wa ardaahum moom gisoon nañ tarjamaam walillaahi alxamdu wal jeexaloon nan nag nettali bi waaye li ñu dese woon rekk moo doon def tarjama saxaaba yi nga xamante ne ni radiyallahu anhum ñoom la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam yónni keroog li qatli abi raafi'in ngir ñu éliminer ki nga xam ne mooy abu raafi imaam ibn isxaaq raxmatullaahi aleyhi waxoon nañu mbooloo moo ñu ñoo doon nan mu ne fa xaraja ilayhi min alxasraji min bani salima xamsatu nafar mu ne mu génnoon jëm ci foofale ngir dox mission boobale juróomi nit ñoo xamante ne nii ci waa Xasraj lañ bokkoon <coughs> te bokkoon ci waa Bani Salima di tribu des Bani Salima la le clan des Bani Salima minal Xasraj yi mu ne juróom ñooñu moo doon ki ci njëkkoon moo doon Abdallah ibn Atik moom jot nañu gis tarjamaam walillaahi alxamdu walminna mu ne wa Mas'ud ibn Sinaan ak Mas'ud di doomi Sinaan moom gisuñu woon tarjamaam moom moom lañu njëkk a gis léegi nii mu ne wa Abdullahi ibn Unays moom Seydina Abdullahi ibn Unays defoon nañu tarjamaam fakris ci xari xadiisu dayaan muy xadiis boo di wax ci boor yàlla mi nga xamante ne mooy fayaakoon bu mag bi nga xamante ne sayyidina jaabir ibni abdillah ibn xaraamin radiyallahu anhuma wa ardaahuma wa huwa aydan min bani salima moom moo soloo woon xadiis boo bële bi nga xamante moo demoon bokk jëndow fasam aw waruwaayam ba mu déggee xadiisu dayaan mu jënd aw gàtt aw aw aw dem ba Shaam fa nga xamante ni nee nañ ko ka moom ka ka nettali xadiis bi ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam fa la ne mu daldi dem ci muy Abdallahi ibnu Unays radiyallahu anhuma wa ardaahuma mu daldi koy accueillir daldi koy tatagal mu ne ko wan lu doon say tànk mu ne ko xadiis bu ma dégg na yow yaa ko soloo ci yonent bi aleyhi wax ko di bi xadiis bi mu ne ko ah kay man maa dégg yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu daldi wax mu nettali xadiis boo bële nga xamante ne nii ci lay wax nit du jël alalu nit du yoral àq moo xam ab jullit du yoral benn àq koo xamante ne du jullit yowmal qiyam balaa dugg àjjana jullit boobu dine dina fa dugg lu dul dina fay matal sëkk waaw même bu dee yéeféer la waaye yéeféer du dem safara fekk mu yoral àq koo xamante ne nii jullit la lu dul balaa dem safara dina ko fay waaw loolu gisoon nañ ko te yaataloon nañu ko kooku nag solo loolu mooy Abdallah ibn Unais kon moom gisoon nañu mu nekk leen ñeenteel di Abu Qataada Al-Haaris muy Seydina Abu Qataada tuddoon Al-Haaris ibn moom jotuñu ko woon gis dinañu ko gis léegi inshaa Allah mu nekk ci tegu di juróomeel mu ne wax Xuzaa'i ibn Aswad Xuzaa'i di doomi Aswad moom it gisuñu ko dinañ ko gis léegi inshaa allah waxoon nañ kenn kuñ ci delloo kuñ ci yokk ndax moo ñëw ci riwaaya imaamul Buxaari raxmatullaahi alayhi muy Abdallah ibn Utba eh, moom it dinañ ko gis waaye moom daanaka benn liiñ la wala boog matu ko sax tarjamaam walillahi alhamdu wal minna kon ñooñ lañu war gis kon nag ki ci njëkk <coughs> ginnaaw bi bi mu tuddee atik mu wa mas'ud ibn sinaan moom turam moo doon sinaan ibn al aswad al bani salima mu ne Mas'ud la tuddoon di doomi ku ñuy wax Sinaan Sinaan boobu di doomi ku ñuy wax Aswad al yi mu kojoo ci waa Ansaar mu ne na moom xaliifu Bani Salima la woon mooy a ah, bu dee imaam Ibn Isaaq ci al isaaba imaam alxaafiz ibn xajar dane xaliifu bani salima moom aliyew waa banu salima la woon moo tax huwa minhum bil walaa mooy dañ koy wax al ansaari al ci waaye seen allié la woon waaye bu dee imaam al ibn isaaq dane moom ci waa banu salima la bokk ndax ki nga xam ne moo nekkoon allié ci ñoom préciser woon na ko te mooy Xuzaa'i ibn Aswad mu ne xalifun lahum min Aslam seen allié la woon bu bokk ci tribu Aslam mais kii selon imaam Ibn Isxaaq huwa min Bani Salima ah moom nag di Mas'ud ibn Sinan imaam ibn isxaaq raxmatullaahi tudd na nee na bokk na ci keroog ñi nga xam ne ñoo participer ginnaawu gazwatu banu qurayza ci waa xasra ci lamsaar yi ci ñi nga xam ne ñoo faat abu raafi di salaam ibn abil xuqayq al xabiis aleyhi min allahi ma nettali boobu nag duñ ci ñëwaat ndax yaatal nañ ko lool ci tarjama seydina abdallah ibn atik nan lañ ko faate ak nan lañ demee ba xaybar ak nan la leen nan bi leen yonent mi alayhi salaatu yónnee ak lim leen digal lim leen digal ne leen ngeen doxale nii waaye a imaam ibn manda dafa solo tamit ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam xadiis bu jële boo xam ne ci abu raafi mais abu raafi bii nag saxaaba la kii bokk ak abu raafi kàccoor biñ gis euh, bi ki ki moom muy ki mu participé ñu rey non non abu raafi boobu mooy Sallaam ibn Abil Huqayq abu raafi bii nag saxaaba la woon abu raafi euh, mi nga xamante ne nii euh, kii wane woon njaatigéem yaayu Seydina Abdallah ibn Abbas di ab u u Lubaaba voilà Lubaaba bint al-Haaris Lubaaba Seydatuna Lubaaba di di Ummul Fadli al-Hilaaliya Lubaaba bint al-Haaris al-Hilaaliya voilà Abu Rafi' boobu te gisoon eh, boo fàttale ko <laughs> Eh, deewuk abu jahlin abu lahab ci loxoom mii la jaar mooy moom la abu lahab abu raafi' bii la abu lahab doon xeexal keroog ba ba xabaar bi jógee eh, gaa yi ñëw ne ah, badar de ponkali Quraysh yépp rey nañ leen abu jahlin a été éliminé Utba ibn abi Rabi'a Utba ibn Rabi'a bokk Utba ibn Rabi'a Utba ibn Rabi'a Shayba ibn Rabi'a ñun ñépp Ali ibn Abi Ali ibn Utba ibn Rabi'a ponkali Abal Bakhtari ibn Hisham waaye waaye Uqba ibn Abi Mu'ayt ñi ñépp faat nañ leen Abu Jahlin Abu Lahab comme ko demul woon ñu ne waa Màkka ne kii kii li muy wax xamu ko ah waa ji indi xabaar bi nii alxaysumaan mii dafa perdre la tête hein waaye maay alxaysumaan lu muy wax nii xanaa déggul li muy wax yaa ngi fàttaliku moom it defoon nañ tar ñoom ba doomi mbokk bi ñëw Abu Lahab ne yow moom sama doomu mbokk doomu frère am yow ñëwal yow moom loo wax rek kaayit nga toog fii nga nettali ma mu nettali ko ne ko yow daal boo gisoon bàyyi tëx bàyyi tëx sama waay waay boo gisoon bi ñu dajeeg nit ñi man de du ma ŋàññi ñi ma àndaloon de waa Quraysh bu ŋàññu ma leen de waaye daal ay nit ñu sol yu weex ñun daal daanaka daa mel ni xare bi dafa tàmbale rek ñu daal di leen jébbal suñu suñu baat ak suñu loosi ñu ñuy reye pas comme ñun nim ñu neexe mais ñoom nim leen neexe waaw di def ci ñun loola ak loola saay léegi nag Abu Rafi daal di yuuxu ci kaw ne maa ngi wat ne ñooñu ñooy malaaka yi <laughs> Abu Lahab dégg <laughs> ah fekk mu ngi woon foofu zam-zam doon <laughs> doon liggéeyal sangam Ummul Fadli di soxnaay Seydina Al ibn Abdul Muttalib di frère Abu Lahab mi ah, ah. yow ndekete commencé ko song di dóor nee na ma ma kii rek sëgg rek daal di koy yenu koy non non moom moo dóor Abu Lahab daal di koy yenu fëgg ko ci suuf toog ci biir bi di ko jox ay tuubaa njaarim yu yu yu baax sax ba Ummul Fadli fekk ko fa jël wenn poto ci poto yu zam-zam yi foofu mu daal di koy jël rek fëgg ko Abu Lahab ne ko danga koy dóor parce que sangam new fi muy al abbas xam nga ne bu fi newoon doo ko laal sa sa frère bi dafay new la tax ngay góorgóorlu ci ci ci ci abu rafi mi léegi nag mu mu jóg bopp bi toj mu rus ba ci la génn àddina moom abu lahab tabban lahu tabban tabbat yadaa wa tabban lahu alayhi min allahi maa yastaxiq abu rafi boobu nag moom moo solo xadiis bi bokkul ak alyahuudi di Sallaam ibn Abil Huqayq mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dafa yónni Seydina Ali da koo yebal ibn Abi ci benn fu mu ko yónni benn xare ne ko doxal euh, imdi wala taltafit wala tuqaatilhum hatta yuqaatiluk ci yéeféer yi mu leen yónni mu ne leen mu ne ko mu ne Seydina Ali ndax yonent mi alayhi salaatu ku masa yónni yónni day am lu tax ñu yónni la boo yónnee nit daa war a am lu tax nga yónni ko léegi moom nag dalay wax règle yi nga xam ne moo tax règle lu xare ci l'islam boo ko bëggee ci yooyu yëpp ngay dajale yonent mi aleyhi salaatu salaam xare yi mu doon daj ki mu doon duyoo waaye bu leen rey xale bu leen rey mag bu leen rey paa bu leen fekk kenn ci biir synagogue wala ab monastère wala foo xam nee nañ même ñoom bu dee ne loolu sax kiiwul mais bu fa kenn dem di rey kenn ñooñu noonu bu leen kenn kenn kenn laal waaw yaa subhaanallah ah! tere musla bu leen rey di décapité comme ni nga xam ne lañ ko gisoon ci xadiisu Seydina Samura voilà Samura ibn <coughs> ibn Jundub gisoon nañ ko moom it ci xadiisam yu am solo yoo yële yooyu yépp yonent bi aleyhi salaatu wassalaam di yi muy tere bu leen dagg garab ba mu des ci waa banu nadir foofu suñu boroom moo ne woon maa qata'tum min liinatin aw taraktumuha qaa'imatan ala usuliha fa bi idnillah wali yuxziya alfaasiqun wali yuxziya loolu suñu boroom sinon bu dul lool yonent mi alei satu salaam yëpp da doon tere ak di digle li ñuy def ak li ñuy tere mu ne Seydina Ali ibn Abi Taalib ne ko doxal ci ñoom wala taltafit tabul geestu sa yoon yépp bul geestu bu dara tax ba nga wane ginnaaw di geestu di xool naan xaaral lii di yëngu sama gin sama ginnaaw walla déet non mooy bu ke bul geestu mu ne ko demal tabul geestu <coughs> léegi mu ne tanag boo demee bul xareeg ñoom lu dul ñu xareeg yow mooy bu leen njëkk song bu leen njëkk song baal ñoom bañu xareeg yow nga daldi xareeg ñoom waaye yow bul njëkk a attaqué nee na keroog drapeau bi mu ngi ko joxoon Mas'ud ibn Sinan bi al Aslami voilà mu daldi wa dafa'a liwa'ahu ila Mas'ud ibn Sinan al Aslami mu daldi jël drapo bi keroog jox ko Mas'ud ibn Sinaan al moom nag fekke na xare Uhud ci waxu imaam ibn Abdul al-Andalusi nee na moom Mas'ud Sinaan fekke na Uhud waaw ka xare na xare Uhud keroog fekke na ko moom nag liñ am ci tarjama bariwul ñu ngi ko faat mu ngi faatu ci xare Yamaama biñ la tuddaloon ne ci la Abdallah ibn Atik fa la génnoon àddina ci xilaafa Seydina Seydina Abu Bakr radiyallahu taala anil jamii moom ci jamono jooju ci la génn àddina moom <coughs> mii di Seydina Mas'ud ibn Sinaan ci Yamaama al aslami al ansaari radiyallahu taala anhu wa ardaa wa anna bihi wa ja'ala a'aliya al-firdawsi maskanahu wa ma'waa léegi kon ginnaaw kooku imaam ibn isxaaq ibn yasaar raxmatullaahi alayhi wa an abiihi mu daldi ñuy wax ki nga xamante ne nii moom moo ci tegu mooy ki nga xamante ne nii moo tegu ci ñooñu <coughs> kon ginnaaw bi nga xamante ne nii ci lañu tuddal ki nga xamante ne ginnaaw bi ñu tuddalee ne mbooloo moomu ki ci jiitu woon mooy Abdullah ibn Atik te moom jiitu na kon gis nañ ko mu ne wa Mas'ud ibn Sinaan ak Seydina Mas'ud ibn Sinaan te moom lañu gis léegi walillahi alhamdu wal minna mu ne wa Abdullahi ibn Unays ak Abdullahi ibn Unays te Seydina gis nañu ko mu wa Abu Qataada ibn Rib'i alxaaris ibn Rabi'i ki ci tegu di seydina abu qataada alxaaris ibn Rabi'i moom nag turam moo doon abu qataada ibn Rabi'i ansaari turam nag dañ cee wuute xam nga abu qataada dàkkantal la turam dañ cee wute ci boroom xam-xam yi am nañu ne li ci gën a siiw dañ ne alxaaris te moom la imaam ibn Isaaq wax ne abu qataada alxaaris ibn Rib'i muy abu qataada di alxaaris kon lu tuddoon ibn Rib'i di doomu ko ñuy wax Rib'i ah kantaa ñoom imaam al-Waaqidi nag ñoom dañoo dogu ak ku mel ni <coughs> ibn al-Kalbi moom ñoom ñaar ak ñeneen dañoo dogg ne moom turam nekkuloon alxaaris mais am Nu'man la tuddoon am ñeneen ñu ne déedéet mais lim tuddoon mooy la tuddoon Amr ibn Riba'i al loolu mooy ci turu boppam turu baayam ñu ne Riba'i Riba'i moom turam dëgg mooy Baldama ibnu Xunaas ñu ne turu baayam mooy Rib'i mooy Baldama waaw Baldama la tuddoon di doomi ku ñuy wax Xunaas Xunaas boobu du doomu ku ñuy wax Ubayd Ubayd du doomi Ghanm Ghanm du doomi Salima al ansaari moom abu qataada al xasraj yi bokkoon ci waa xasraj assalami bokk ci waa banu salima kon dangay am yu dee tur bi gën a siiw alxaaris abu qataada mooy alxaaris ibn ribai am na sax ñu al ibn ribai ibn baldama voilà alxaaris ibn baldama al yi alxazraji salami yaayam nag tuddoon kabsha bint mutahhir ibn haram ibn sawaad ibn ghanm moom nag abu qataada moom moo siiwe woon ci faarisu rasulillah sallallahu alayhi wa boo déggee ñu naan faarisu rasulillah kese kese jooyal ko noonu mooy abu qataada mii lañ ci jublu ndax yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moom moo ko wax ci xadiis boo xam ne mu ngi ci saxiixu imaamu muslim ibn al mu ne moom yonent bi alayhi salaatu wa salaam xayru fursaanina abu qataada wa xayru rajaalina salamatu ibn al-Akwaan bi alayhi salaatu wa suñu cavalier yi le meilleur Allahu akbar loolu day man xaba nga sori na yonent bi alayhi salaatu salaam ki gën ci suñu cavalier yi le meilleur c'est Abu Qatada kantaa ñi nga xam ne mooy euh, xam nga armée euh, mooy bon da duggul ci jamono yooyu ni meloon mooy pas de avion pas de rafale voilà pas de b pas de kii F-16 yooyu amul yenn la woon mooy war ñii ñoo xam ne ñoom ay ay soit ay fas lañu yor wala ay gëléem di xare wala ay ñay comme waaja ñoom ñooy fursaan yi fursaan nag bu ñu ko mooy ñi nga xam ne ay fas lañu yor léegi mu ñi nga xam ne ñooy ñuy dox les fantassins xaw ma leen di tudd ci tubaab ya gaaya les ak gaayoo yi nga xam ne ñoom moom ñooy dox yor affaire yi ñooñu nag mu ne ñi nga xam ne nag kon armée loolu la ñii dañuy war ñii di dox xare bi ñii dañuy yéeg ñii di dox mu ne nag ki gën ci suñu cavalier yi mooy Abu Qatada ki gën ci ñi nga xam ne mooy suñu doon tay boo xaw ma fantassin ngeen koy woowe ñi nga xam ne dañuy dox ak seeni tànk ak yooyu mu ne kooku nag mooy Salama ibn al Akwa Allah kooku bu ñëwee Xaybar incha allah dinañ gis tarjama moom Seydina Salama ibn al Akwa waaw wa kaana batala moom Seydina Abu Qataada kon moo tax lii wa tax boo déggee ñu joyal ne faarisu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam Abu Qataada mii lañ ci jublu alxaaris ibn Rib'i ibn Baldama al ansaari wala alxaaris ibn Baldama al ansaari alxazraji assalami ah moom kon looloo tax buñ déggee lool rek moom moom lañ ci jublu boroom xam-xam yi nag rahmatullah alayhim dañoo wute est-ce que moom fekke na barara wala déet mooy buñ la nee dañoo wute mooy am na ñu ne fekke na badar am na ñu ne noonoo fekkewu ko ñu ne nag fekkewu ko ñun ñu ëpp ñi ne fekkewul badar ñooñu par contre ñooñu nag ñu ëpp voilà waaye kanta Uhud moom ñépp a d'accord ne xare yi yonent bi alayhi salaatu salaam après Uhud Uhud mooy Uhud jëm yeneen xare yonent bi alayhi salaatu salaam yépp moom boroom xam-xam yi d'accord nañ dëppoo nañ ne fekke na yépp est nag fekke na Uhud nag lii Badar foofu nag la la la la la la kii bi nekk la wute bi nekk moom abu qataada radiyallahu taala anhu bokk na nag ñi teel naa tuub ci comme ci waa lansaar <coughs> bokk na ci ñi nga xam ne teel nañoo tuub te bokk ci waa ansaarullah moom seydina abu qataada alxaaris ibn ribi ah moom nag comme liñ la wax sànq xarekat bu mag la woon nee na pour wane lim lim manoon ci loolu mu ne yonent bi aleyhi salaatu salaam daf maa woolu bi ma wooloo fekk may may raxas sama bopp am na ci yenn riwaaya dafa njëkk a woo woolu ma ndaw li ñëw fekk may raxas sama bopp mu dem ñëwaat fekkaat ma may raxasaat sama bopp mu ñëw wax yonent mi alayhi salaatu saam ne mais mu ne ko mais Abu Xataada de bopp ba léegi mu ngi raxas boppam nee na yonent bi alei salaatu ne kii xaaral ah, pour euh, ñu ñu daggalu karaw gi <laughs> ndax kii karaw gi da koo préoccupé ba <laughs> moom raxasu boppam bii ba léegi ndeke ci la ne <laughs> mu ne ko ba baal baal mu ñëw fekk dafa am benn kàccor buñ naan masada boo xamante ni dafa defoon benn rasia ci Medina ci caawu Medina bi dafa ñëw songu Medina waaw nee na nag bi ma tëbee noonu bi ma jógee foofu jóg daw yéeg sama fas jël sama burda daal di koy daal di koy sàngoo ma gis yonent bi aleyhi salaam di woote léegi nag nee na ma topp waaji ma ñëw bi ma ko toog bi ma dawee ñu wax ma côté bi mu jaar ma daw mooy fasam la ma daal di dab Seydina al Miqdaad ibn al Aswad wala ibn Amr moom i gisoon nañ tarjamaam wa kaana min Quraysh ndax euh, gisoon nañ fan la jóge lan moo tax ñu ko doon al Aswad moo ko moo newoon moo ko yoroon Makka waaye sinon bàyyam Amr la tudd mooy genre adopté mais bàyyam Amru la tudd nee na ma daal di dab euh, Abu Qataada nee na ma laaj ko waaw nee na moom mu ne ma ma ne ko mais lu xew mu daal di may nettali moom daal dafa dégg bi bi mu tëb ci fasam yi sol burdaam nee gis yonentu Yàlla saar saar di wax ko pour daal na gaa yi gaaw topp waa ji nee na taluma fa sax nekk naan ko lu xew ak lan la demee dan daal damaa jël rek topp foofu dab Seydina al-Miqdaad léegi moom mu nettali ma ne ma moom it boroom al it boroom moom it ci cavalier yu mag yi la bokkoon te fas bu baax la yoroon nee na ma daal di koy dab mu nekkali ma ne ma Mas'ada kaccoor bi moom moo daal di rey Muhriz ibn Nadla dafa ñëw fii rey ci benn saxaaba fii daldi daw moom lañuy topp nii nee na bi ma waxee lool ma ne ko imma an aw aqtula qaatila Muhriz nee na ma ne ko nag jeex na moom kay soo ma dee tey walla boo kiray masanda mi ngi ma wax moo rey Muhriz fu mu jaar dina mos dee walla man maa koy mos maa maa nag moom moom il faut kenn ci ñun ñaar dee tey nee na mu daldi dàq fas wi bàyyi fa al-Miqdaad dab Mas'ada nag nee na naka laa ko gis rek ma wàcc fas wi songu ko fas wi la la ko la tëb da ko tëb songu ko waddal ko daldi koy rey ci saasi nee na nag après ma daal di koy jël teg ko ci kaw sama fas waaw jël sa moom masada ray ko jël sama burda muur ko ko jël sama fas teg ko ci kaw moom teg ko ci kaw fas wi di wommat fas wiy dem nee bi nit ñi taxawee comme que yu mel noonu mooy da ngay imaginer nit ñi ñu yëg loolu am na ku ñëw ray ci dëkk bi kenn ba daw ñenn ñi ñi njëkk a daw génn dem ñeneen ñi dañuy ñëw di xool lu xew nee na ma daal di di dox di ñëw di dugg ci Medina nit ñi ñoom biñ gisee burda bi ci nit kiñ teg ci kaw fas wi burda bi ñu xam ne lii sama yére la é lii de manto Abu Qatada la de gaa yi xam nit ñi xàmmeeku ñu naan yée Abu Qatada qutil ay waaye Abu Qatada rey nañu ko ñoom pour ñoom kiy wom fas wi keneen la benn saxaaba la bu toppoon ci yëf yi ñu rey Abu Qatada moo teg Abu Qatada nag ci kaw muur ko buurdam di ko ëndi nee na yonent bi aleyhi salaatu salaam dégg leen ñuy wax lool mu ne leen laa walaakinnahu qatilu Abu Qatada alayhi burdu fa xallu baynahu wa bayna sabi wa bayna salaba wa farasa bayna salabihi wa farasi nee na yonent bi aleyhi salaatu salaam ne leen déedéet kii du abu xataada lañ teg ci kaw moo moo faatu nii ñu teg ko ci kaw waaye kii mooy ki abu qataada rey mooy masada mi rey fii léegi te daw nag puus leen pala yoonam xàllal leen ko yoonam xàllal leen ko diggan ak fasam mooy aw fasam ak waa ji masanda yére koŋ bi mu yoroon bi mu soloon loolu lépp moom bàyyi leen koŋ moom ndax moom moo ko moom moom Abu Qataada nee na nag bi ma ñëwee yonent ma lay saat saam ne allahumma barik lahu fi sha'rihi fi sha'rihi wa bashari aflaha wajhu qatalta masanda qultu na'am nee na yonent ma lay saat saam bi ma agsee nag ba agsi ci moom mu ne asanrnawaan gi xaaral ma xaa dem leen dagg karaw gi rek bu dee looloo tax boobu ba léegi ñëwul mu ñëw eh, yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ne allahumma ne buur yàlla yal na nga barkeel karawam gi ak yaramam mooy yaramam bashar nga barkeel ko aflaha wajhuk texe na sa xar kanam waaw ne ko qatalta Mas'ada ne ko rey nga Mas'ada mi fi def mi def li muy def daw léegi nii daw yow fexe nga ba daf ko ba rey xultu nee na ma ne ko naam ah kay naa ko moo ne ci kaw fas wi mu ne ko li lan moo nekk saxaar kanam gi nii mu ne lii benn xeej la boo xam ne dañ ma ko sànni xanaa waa ji bi muy kii dafa défendre mooy lay gis benn cicatrice benn gaañ-gaañ ci xar kanam gi mu ne ko jegesil mu jege si nee na yeneen mi aleyi salaatu salaam daal di ci tifli nee na keroog lañ ma gëj a dóor sax ci xar kanam laa gëj laal li ma xare yépp xare yi ma xare yépp kenn masuma laalati ci xar kanam waaw te masu dam boobu lañ ma ci mujjee gaañ gaañ nga wér te saasi am gisoon nañ ci Abdallah ibn Atik bi na ci sax imaamul Buxaari yi ci jataay bii weesu tànkam ba dammoon yonent mi alayhi salaatu salaam da ko ne ko tàllalal mu mu tufli ci raay ko nee mu ngi mel ni dara masuma dal kaana min mu'jizaatihi alayhi salaatu wassalaam eh? moom nag Seydina Abu Qataada ba léegi ci njàmbaaram googu nee keroog ghazwatu Hunayn Hunayn waaw nee na keroog Xunayn waaye bi imaam Maalik rahmatullah alayhi daal na koy solo mu ngi ci Muwatta imaam al Buxaari yi solo na ko rahmatullah ala aljamii na ko noon imaam Muslim waa asxaabu sunan daal dinañ koy solo tamit mu ne moom keroog Xunayn dañu génn ànd ak yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mooy xare xunayn wa yawma xunayn id ajabatkum kasratukum boobu la alxuraan di wax jéggal ma nag am soj daal moo ma traversé fan yi moo ma gane si ñu koy bienvenu lool tey ñaan borom bi euh, ni mu ñëwee ci jàmm mu daal di demaat ci jàmm rek saa bu ko gisee ne mu demaat a gën waaw mu léegi mu ne ah, keroog dañoo daje ak yéeféer yi ba su xonay ma seetlu ci yéeféer yi benn waay boo xam ne daal mais lakkal takkal pot jullit ñi daal mais sonal ci jullit ñu bari nee na ma ne xaaral kii moom foog ma foog ma lijjantee mbiram sinon kii kii mu ngi def ay ay ay ay dégâts fii na ma daal di fexe ba wan ko ginnaaw wiiri ba wan ko ginnaaw waaj nee na ma ma dóor ko jaasi nee bi mu ko dóoree ci loos wi kii bi euh, buumu loos wi gis nga mubbu koŋ bi mu soloon mbubbu koŋ bi mu soloon dafa dagg mbubbu koŋ bi ci boppam moo ne tépp kon xam nga ne jaasi jooju ñaw na nee na waa bi ma ko dóoree ginnaaw mu geestu gis ma rek kottu ma jàpp ma rek naj ma ci kawam nii naj ma mooy daldi koy téye téye bu baax naj ma ci moom nee na naj ma naj boo xam ne mais <laughs> xam naa dóor bu ma ko dóor moom waa ji deenal fii mu ne moom c'est dernier day dernier coup lay sànni ci ci ring bi rek mais deena moom mu daal di may kottu sa xëcc man naj ma naj goo xam ne euh, xetu dee ci boppam la ma waa ji doon xeeñ nee na après rek mu sànni ma de toute façon day dee nee na waa dee nee na yonent mi aleyhi salaatu wa salaam ne man qatala qatilan lahu bayyina fa lahu salabu nee na nag yonent mi aleyhi salaatu salaam keroog ci bi xare bi jeexee mu ne képp koo xamante ne nii ci yéen dafa rey ci yéeféer yi tey kenn te mu am preuve na indi preuve buy wane ne moo rey diw kooku mbubb koog bi mu fi indi woon armement beeg ak ngànnaay yi mu yoroon ak yooyu yépp waa ji ko rey moo ko moom nee na mu daldi jóg man Abu Qataada ma ne radiyallahu anhu ma ne ana kan moo seedeel ma laaj ci biir mbooloo mi ana kan moo seedeel daldi koy nettali waa ji nan la doon def ak ni ma ko reyee nee na am benn waay bu jóg ne sadaqa ya rasulallah wa salabu wa salabu dhalika alqatil indi nee na waa ji ne yonent mi salaam ah abu qataada mii dane moo ray diw ba nettali ni mu ko rayee wax na dëgg wax na dëgg de yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam waaye nag kantaan bu bu koŋ ba mu yoroon ak armement ba ak lépp man maa man mii di net man mii ne la wax na dëgg man nag maa ko yor léegi nag damaa bëgg yonent ma lay saab saam nga do nga nga daal affaire bi ma yor ko man même bu dee ne moom moo ko rey nee na Abu Bakar dal di jóg ne mu ko wat naa ci yàlla ne du deme noonu ah déedéet kenn ci gaynde yàlla yi daal di xare ci yoonu yàlla xare ngir yàlla ak yonentam alayhi salaatu wa salaam ba faat yéeféer bu toll noonu après yow yow nga daal di jël daal li nga xam ne mooy salabu waa ji mooy waa ji li fi indi yépp ki mu rey wat naa ci yàlla man Abu Bakr na du deme noonu <laughs> dégg ko ko joxaat de moom mii nga koy jox ndax moo ko yeyoo yeneen ma lay saar saam ne sadaka ne Abu Bakr nag wax na dëgg mooy yow jëlal affaire bi nga delloo ko nga jox ko Abu Qatada ndax règle bi loolu la man qatala qatilan lahu bayyina falahu salabu nee na ah yonent bi alayhi salaatu salaam daal di nangu mbir mi ci mbir ci waa ji mubbu koŋ boobu ne ko demal indi mubbu koŋ bi nga daal di koy jox Seydina Abu Bakar wax na dëgg radiyallahu an nee na man Abu Qatada ma daal di jël loolu noonu mbubbu koŋam boobu noonu nee na ma daal di koy jaay bi ma ko jaayee alal ji ma ci am ci laa jënd benn tool ci waa banu salima ci sama mbokk yi nee na loolu de gis nga tool boobu noonu bu bukkoŋ boobu ma jaay ba am ci tool mu ne mooy premier alal joo xam ne ju ma am ci lislaam allahu akbar gis nga ñii niñ doon dunde <coughs> hmm? moom lii mooy alal ju njëkk Xunayn xoolal ñaata at la dund ci lislaam koo xam ne euh, dañuy sikki sàkka naan ndax fekke na badaram déet mais Uhud moom fekke na ko ak xare yi ci tegu yépp ba tabu xoolal ghazwatu Hunayn kañ la woon bi yonent mi alayhi salaatu wa salaam ubbee Makka ci huitième année bi Hunayn mooy moom kon huit ans yépp huit ans wu l'islam dara amul dara presque day day day jóg ko daanu rek waaw lii nii mu am Hunayn nee na mooy alal ju ma njëkk am ci lislaam alal ju tax ñuy wax ba ma jënd ci tool tool boobu kon ñii xam nga ne dugguñ woon ci lislaam naan na bénéfice yi ñëw mbaa ñu bàyyi tooba tooba tooba tooba saxal mbaama mbaama mbaama simpi déedéet ñaata nit ñoo fi sonn ci l'islam te bu dee ci af am amu àddina man suñu koo laal xoolal seydinaa Mus'ab ibnu Umayrin hein la Mus'abul xayri la kële waxoon Seydina Xabbaab ibnul Arat ak Seydina kii eh, Abdurrahman ibn Awf ba mu wooree ñu indil ko muy muy jooy ndog palaatu ndog bu yaatu ta bernde bu am solo muy jooy ne ay woy suñu mbokk ya ku mel ni Mus'ab ibn Umayr li mu sonn ci lislaam yépp lii nii de masu koo am keroog bi muy génn àddina ñu ngi koy suul ñu ñu ngi koy sàng liñ ko sàng bu ñu xëccee ci bopp bi tànk yi feeñ bu ñu ko xëccee ba ci làmbaay bi ba ci tànk yi bopp bi feeñ mu ne yëkkati leen palaa bi ngeen yóbbu moom fekk ku ci nekk ci boo xam Seydina Xabbaab wala Seydina Abdurrahman ibn Awf milliardaire nga woon après wala millionnaire waaye taxul Seydina Mus'ab dellu ginnaaw ki nga xamante ne jeune bu toll noonu lu waaye jëf Medinatul Munawwara ilaa yawmi diin day dem ci diiwaanu Seydina Musa te du la wàññil dara ndax moom moo balisé terrain moo fa dugal l'islam lo moom la yonent mi alayhi salaam yónni woon mu dox mission boobu tey bu Medina melee ni mel ku nekk kii ab jeune boo xamante ne dix-sept ans dix-neuf weesu loon dix-neuf bi muy génn àddina Allahu akbar Allahu akbar kooku mooy loolu mooy loolu mooy valeuru l'islam Seydina Abu Qatada moom nee lii mooy li ma njëkk a am première alal ju ma am ju tax ñuy wax ci l'islam mooy lii moom Seydina Abu Qatada eh, bokk na ba léegi ci njàmbaaram goog yonent mi alayhi salaatu salaam na ko yónni tamit ci sariya yi mas na ko yónni selon imaam Ibn Saad ci huitième année bi fële ci Najd ah boole ko quinze góor bañ demee ñu daldi màng ah deux ak mille mille ay gàtt waaw jàppale fa ay prisonniers ba pare yonent mi alei saatu salaam yónniwaatoon na ko beneen sariya boo xamante ne ni ca idam la ko yónni woon ca xuru idam ginnaaw weer ci waxu ba léegi imaam ibn Saad mu nekk diggante idam nekk diggante Makka ak Yamaama waaw moom nag imaam Abu Qataada radiyallahu taala anhu ah ku gis nii xam ne kon moom mi kon kii war na yàgg war na jëli lu bari ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaama hmm kii war na jële lu bari ci moom waaye moom bariwul woon lu mu doon nettali xadiis bariwul woon lu doon nettali xadiis ba moo tax mas nañ ko ko laaj ne ko mais comme ni nga xamante ne noonu la ko imaam as-Suyuti daal di tudde ci Jaami'u as-Saghir aljaamiu saxiir te xadis bii muy nettali nii mutawaatir la mooy xadis la boo xam ne moom jarul ñu naan kiiwu ko soloo ba keewa ko mutawaatir la imaam abu qataada radiyallahu anhu dañ koo laaj ne ko mais waaye euh, benn doomam moo ko ne euh, benn taalibeem boog moo ko ne mais euh, abu qataada mais yow lan moo tax doo nettali ci yonent bi aleyhi ay xadiis comme ni ko sa mbokk yi di defe ci ci saxaaba yi mooy di nettali lu bari mu ne man dama dégg yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ne képp koo xam ne daf ma waxal lu amul kooku na waajal wetam faaram fi nga xam ne fa la koy wéer ëllëg ci biir safara mooy hadis bi dafa ñëw nag ci terme yu bari mutawaatir la man kadaba alayya mutaammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar de suite ak yeneeni riwaay yu ci ñëw yeneeni alphabe yeneeni expression moom dane man kadaba damaa dégg yonente mi alayhi salaatu wasalaam ne man kadaba alayya falyushahhid li janbihi madji'an minan naar ku ma fenal rek moo tax waxal yonent bi aleyhi salaatu salaam ay parce que lu baax la naa wax <laughs> te nag ku doon yonent bi aleyhi salaatu salaam it nga waxal ko lu garaaw yow sore wool loolu waa ah. parce que mooy sa sëriñ rek ngay kàcc di di defar ay ay ay wax yu amul waaw nu mu nu mu gën plus c'est grand plus ça paas no lépp alxaqu min rabbik mbir mi dëgg ci sa boroom lay lay jóge li ngay wax na nekk dëgg nit lu mu tollu tollu tollu bul wax ci moom lu amul yonent mi alayhi salaatu salaam ne képp koo xam ne dafa ma fenal waxal ma lu dul noonu kooku na waajal fi nga xam ne fa lay wéeru wetam ci safara ëllëg wala ban bu muy installé wu biir jahannama biir safara wala iyaazu billah mu ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam bi muy wax li ma sayna Abu Qataada neena mu ngi raay suuf seeg loxoom wa ja'ala rasulullah yaqulu dhalika wa yamsahu al bi yadihi nee na yonent bi aleyhi di wax lii di raay loxoom ci suuf si di wax lii waaw kon nag lool la te moom nag dafa newoon Abu Qatada ku koo xam ne biir saxaaba yi ci boppam dañ ko reconnaître loon mbaax googu moo tax imaam Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu keroog bi muy nettali ci ni Seydina Ammar di génne àddina mu ne axbarani man huwa mi minni abu qataada anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala li ammaar taqtuluka alfi'atu albaagiya waaw te xadis boobu mu ngi ci saxiix imaam muslim mooy keroog ba ñuy tabax jàkkaam ja te gis nañ ne keroog keroog ki bu yàggul rek bi ñuy gis xandax tamit waxaatoon na ko bi ñuy gas xandax mais bi muy tabax jumaawam ji jàkkaam ji yonente mi alei satu salaam bi muy dóor a ñëw Medina wax na lool Seydina Ammaar moo tax bi Seydina Abdullah ibn Abbas yónnee doom ji yónni ko na ko de dem ci Abu Seydina Abu Sa'id mu nettali leen ñu dem mu leen nettali nan lañuy defar ni bi ñuy defar jàkkay yonente mi alei satu ba mu ne axbarani nettali na ma man huwa xayrun minni koo xam ne man Seydina Abu Sa'id al-Khudri ata'rifu man huwa ahadul mukthiriin ñi ëpp ci ñuy soroo xadiis yonente mi alei satu muy Abu Sa'id seyna Abu Sa'id alxudri al ansaari waaye neen al alxudri mu ne nettali na ma koo xam ne moo ma gën te kooku mooy abu qataada alxaaris ibn ribai al ansaari radiyallahu mu ne yonent mi alayhi salaatu seydina ammaar ña ko ñi lay faat ñooy kuréel gi nga xam ne dafa beew waaw moom nag ginnaaw bi yonent bi aleyhi salaatu wasalaam àddina xalifa yi ci ginnaaw ñoom Seydina Omar ñu ko fonkoon la moo tax imaam Ibn Sa'd day nettali ci nettali boo xamante ne góor ñu ñu dëgër lañ ñu ne moom dafa Seydina Omar keroog bi ñuy ubbi Perse mooy Iran Perse l'empire perse biñ koy ubbi Abu Qatada bii la jiitaloon euh, moom ci boppam moom moo rey buuru perse yi mooy kes Kisra Kisra boobu ba mujj am moom Abu Qatada mii moo ko rey fekk mu ngi yor mu ngi sol benn ceinture xam nga buur yi rek yooyu ñuy sol seen couronne yooyu boo gaa yi seetaan si gis ni bu waaji gañee ceinture gu rëy goog ñu koy solal nga xam ne xawma ma or lay doon xaw ma ay fil door lañ koy defaree xaw ma lan fiil yu ceinture yu mel noonu yu ngand la buur yi doon sol nag di di wane seenu seenu màggaay ak seen di drainer lu mat Kisra keroog bi muy rey Kisra moom Abu Qatada lu mel noon la sol nee na valeur ci wàllu or walla xaalis la woon naaw Omar ibn al bi mu ñëwee loolu lépp da koo jox Abu Qatada ne ko jëlal yow mi ko faat jëlal yaa ko moom ngir mu jaay ko daldi or boobu paa moom mu koy sol ndax lool yonent ma saa dafa tere loolu waaw mooy mooy or bi or kenn neew góor mu sol or bu ëpp liñ ko permetre loolu moo garaaw mais mais comme ay jaaroog yooyu taxul ñuy wax mais te lool ci xaalis lay doon mais or ci boppam wala bëñ waaw koy bëñ bëñu or wala ay bakkanu or ku bakkanam toj yu mel noon sinon bu dul lool góor du sol or mais nag kenn du ne manu koo moom mooy man na koo lan da koy jaay wala mu defaral ko ay soxnaam ñu sol ko ñoom mën nañ koo sol lil di ci taaroo lool mën naa ne seydina omar ibn al-Khattab di koy jox lépp seydina ali ibn abi ci xilaafaam defoon na ko mu ne woon gouverneuru Makka defoon na faloon na seydina Abu Qatada mii gouverneur de la Mecque ginnaaw gi mu daal di ko fay jële daal di fay fal ki nga xam ne mooy frère seydina Abdullah ibn Abbas di Qusam ibn al di seydina Qusam di doomi al-Abbas ibn Abdul Muttalib bi nga xam ne ci jamonoy Seydina Muawiya radiyallahu anhu ndax moom dañu dañu wutee ci kañ la gaañu am na ñu ne Seydina Ali ibn Abi Taalib ci jamonoom la gaañu Kuufa la gaañoo moom Abu Qataada mais loolu noonu dëgërul loolu noonu dëgërul te li koy wane mooy nettali yi ñu lay nettali jamono Seydina Muawiya ibn Abi Taalib te lool tamit la imaam al-Hafiz ibn Hajar wax ci al-Isaaba ne bokk na ci liy wane ne li dëgër mooy ne moom dund na ba après Seydina radiyallahu anhum mooy ne euh, seydna Muawiya ibn abi ta ibn abi Sufyaan bi mu nee xalifa dafa ñëw Medina dafa ñëw Medina visite ndax moom ñoom seen xilaafa gi lool ñoom Sham lañ ne woon mooy Damas mais dañ doon ñëw di aj si wala ñëw Medina di seet si euh, njaboot yeeg ak tamit ñi ñuy administrer ak tamit ñëw ziyaar yonent mi alayhi salaatu salaam ak yooyu Seydina Muawiya radiyallahu anhu daal di fay ñëw léegi nag Seydina Abu Qatada ñëw daal di koy dajeeg moom di waxtaan ak moom Seydina Muawiya ne ko mais yéen nit ñi yéen lansaar yi lan moo tax bi ma ñëwee nit ñépp a génn di ma teeru ba mu des yéen yéen yéen lansaar yi lan moo tee ngeen génn accueillir ma bi may ñëw sëy Seydina Abu Qatada ne ko ñun amuñu woon wa amuñu war waay wuñ lay te wuñ la wóot woo xam ne moom lañuy génn yéeg ci di la teeru mu ne leen mais yéen ana seen seen seen seen gëléem yi nga xamante ne nii moom ngeen di ute ndox ana gëléem yooyu sëy Seydina Abu xataada ne ko gëléem yooyu yëpp ren dinañ leen ci topp bañ ñuy topp sa baay yow bésu Badar <laughs> <laughs> mooy mu koy bàttal na ko <laughs> Badar baayam fan la jógoon aw Seydina Abu Sufyaan moo yoroon euh, màng mi karabaanu Quraysh waa lansaar yi <laughs> ba julli ñi génnee di ko dabi euh, yàgg fa mu ne mu ne ko suñun suñu géléeb yooyu yépp ba ñuy dabi sa baay Euh, di ko kari badar ngir nangu njëgg ma far xare am foofu lañ <laughs> suñu géléem yépp rendi nañ leen keroo <laughs> ba pare mu ne ko yonent bi alayhi salaatu salaam dañu waxoon ne yéen de di ngeen di gis te di ngeen daj sama ginnaaw yéen ansaar yi ay nattu yu leen di dal yoo xamante ni nii mooy ni ngeen sonne ci mbir yi bés dina jot daanaka kenn du leen boole bu nit ñi joxe poste yeeg yooyu presque yéen du ngeen ci bokk naa Seydina Muawiya ne ko léegi waa waa kon léegi yéen lan ngeen di def bu boobaa comme comme nee nga moo xew nii lan ngeen di def mu ne ah ñun yonent mi aleyhi salaatu salaam nag amarana an nasbir dañoo digoon ñu bu demee noonu nu ñu muñ Seydina Muawiya ne ko nag ah kon de fasbiru kon nag jàpp leen ci li leen yonent mi aleyhi salaatu salaam dénkoon kon muñ leen xadis boobu imaam ahmad daal dina koy solo imaam abdurazaq indi na ko ci musannafam <coughs> rahmatullahi ala al jami moom nag imaam ibn wax naa la sànq am nañu ne mu ngi génn ci àddina jamonoy seydna ali radiyallahu taala nu ko seydna ali dafa kàbbaar ci moom bi mu koy jullee néewam juróom-ñaar waaye loolu noonu comme li ma wax imaam alxaafiz euh, ibn xajar wax ci al tamit la imaam al wax ne hada galatun fa inna aba qataada taaxara an ali mu ne lii njuumte la ndax seydna abu qataada moom bi muy génn àddina moom moo yéex moom moo mujjee génn àddina seydna ali ana naka kon la seydna ali ibn taalib mën koo jullee lii njuumte la moo tax imaam al waaqidi man de gisuma ci waa doomi Abu Qataada yi mooy sëtam yi ak waa Medina ñoom gisuma ci ñoom benn wuute këne moom biir Medina la génn àddina ndax wax bële lan la wax Kuufa la génn àddina Irak ba Seydina Ali julleebu ah mais loolu gis nañ ne nettali biñ jóolee gi léegi day wane ne loolu noonu muy jamonoy Seydina Muawiya te loolu c'est après naa Ali loolu mooy li gën a dëgër këne moom génnul àddina jamono jooju de déedéet c'est bien après bien après la génn àddina léegi nag moom nag bi muy génn àddina euh, dafa newoon koo xamante ne nii boo ko gisee dangay foog ni kii nii mooy doo ko jox aajam xam nga ren tamit saabsaab ñaanaloon na ko léegi ne ko yàlla na yàlla barkeel sa sa karawta barkeel sa yaram <coughs> bi muy génn àddina mais nit ñi dañu naan boo ko gisee danga naan mooy non kii kii kii kii kii kii amul at yi ah naan kii joxuñu koy atam lii nii du ay atam pourtant mu ngi amoon soixante-dix ans et quelque am na ñu ne soixante-dix la amoon am nañu wax loo xamante ne moo gën a néew loolu waaye boo ko gisoon danga naan déedéet kay xanaa kii kii dundul loolu kii lim dund war naa ëpp lii waaye danga naan kii ay quarante ay cinquante ans la am ndekete am na ay soixante-dix yu teg kon moom noonu la génn àddina moom Seydina Abu Qatada a am na ñu ne ci année cinquante yi la génn àddina am ñu ne année soixante yi loolu <clears throat> jamono sax Marwaan ibn al-Hakam këne moom mu nga fa woon loolu nag mooy li gën a dëgër mooy ne c'est bien après ci la génn àddina incha allahu taala am na nag ñoo xam ne dañ ne année quarante waaye loolu noonu lañ la la dëgërul euh, <coughs> kon noonu la génnee àddina am ñu ne cinquante quatre te bi muy génn àddina ñii ne soixante douze ans la am am ñu ne non soixante dix kese